suuf moo nekkoon Faris ak Sham ñi nekkoon Irak ak ñi nekkoon diggante Syrie ak Liban Suraaqa kon ci la demee Abu Bakr bokk na ci ay ngëneelam Sëñ Tuubaa ne lam yashab al xamra lam yasud ila sanamin fal waalidaani awlaadi abraaru sëñ mag bi nee na mësta naan sàngara du jamonoy jaaxile du bam tuubee nekk jullit Abu Bakr As-Siddiq mësta xam sàngara nu mel daa mësa dox gis benn waaye nee na bu xa bu màndi di jëfandikoo ay ginnaaw këram mu jële si ak kii loolu ak seexlu jaayante ko dégg ko ne gannaaw ma mosumaa xam sàngara duma ko mësatee laal kon moom mësa naan sàngara abakar asidiix nee na ñit mësa sujjóotal benn xërëm lam yasub ila sanam mës sujjóotal benn xërëm wal waalidaan maal awlaad abraaru wal waalidaani maal awlaad abraaru nee nañ waa këram ñëpp tuub nañu abakar asidiix mooy saxaaba boo xam ne képp ci ay doomam nekk na jullit tuub na nekk saxaaba ay soxnaam kenn nag lañ si am xel ñaar ndax tuub na am déet muy la waaye ñi si des ñëpp nee tuub nañu euh, Abu Bakr as-Siddiq na ci ay ngëneelam it nee kese moo am sëtaatu saxaaba sëtu saxaaba yomb na am am nañu ko am waaye nag moom am na sëtaat am na sëb am sëtaat Abdullah ibn Zubayr yaayam di Asma Asma Abu Bakr moo ko jur Abu Bakr Abu Quhafa moo ko jur mooy baayam kon ñeenti càllale yi moom rek moo ko am ci beneen fànn gi ku ñu wax Muhammad kan mooy baayam Abdurahman Abdurahman it Abubakar As-Siddiq mooy baayam kon nee nañ moom kese kese moom moo am càllale googu sëtaatu saxaaba moom rek moo ko am moom Abubakar As-Siddiq loolu bokk na si ay ngëneelam taxawaayam sa xeet wi ba mu génnee àdduna saxaaba yi lansaar dañoo daje fu ñoo saq yi fa banu Saaxida ci ay jardin yoo xam ne banu Saaxida ñoo ko moon fa la saxaaba yi day ñii yi Euh, ba fële fële yëngu jàkka jeeg kër yonent bi yëngu lool dégg ngeen la fa xew yëpp moom Omar mënutoo nangu ne sansalam salam faatu na nee na déedéet moom sansalam salam dafa dem wuyu ji boroomam rek ni Moussa dem na wuyu ji boroomam Ousmane moom nee nañ dafa tiit ba mënta wax daa tiit ba mënta wax moom Aboubacar moo xawoon ànd ak dal ci la leen waxee laay boobu wa maa Muhammadun illa rasulun qad xalat min qabli arsulu fa in maata aw qutila anqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra shay'an ci leen ne Muhammad de ab yonente la boo xam ne yonent yeneen jiitu nañ bu fi jigéen nag ndax da ngeen dellu ci la nga neew la ngeen newoon képp dellu ci la nga newoon ba weddi nag moom yàlla mooy atte kon saqifa banu saa'ida lan saar dañ faa daje ñoom liñ si jubloon mooy ñu fal koo xam dafay wuti yonent bi am ab ndaw bu ñëw yëgal ko Abu Bakar ñu daw sañu ak Omar bi ñëwee ñu waxtaan ak Abu Ubayda waxtaan bi lan la woon kan moo fi wutu yonent bi diggante bu gàtt la nag moom dënn tàngu si werante amul si ndax dañoo joxante woon cër muhaajiru ne ñoo nekkoon ak yonent bi gàddaay ñëw dina am yeneen yu ci feeñ ci biir waxtaan bi nangoo bokk ak ñoom lépp ba ci soxna am na ñaari jëmm yoo xam ne loolu dox na seen diggante jëm yaa ngi fii ñoom ñaar ñëpp bokk ci ahlu badrin waxtaan bi la woon kan moo fi wuutu yonent bi nga ne li moom bañ ko xoolee ba xool daanaka Abubakar moom neexut a dab ndax sansan ba mu feebaree dafa ne Abubakar da nga jiite nit ñi loolu la leen wax am keneen ku ñëw mu ne leen jidde si ñun muhaajiroon la war a jóge ndax ñu nooy as-saabiquuna al-awwaluuna ñu ñëw jiitu ci gëm ñoo jiitu ci gëm yéen nag ngeen door see topp nan la alxuraan wax minal muhaajiriin wal ansaar moom Abu Humayda mu ne Abu Bakrin moom sax lañ tegtaloon bu jiite xeet wi Abu Humayda ne mu ko Abu Bakrin yow doo fi nekk man muy jiite xeet wi tàllal sa loxo jaayante ak yow Abu Bakrin as si la tàll loxoom Omar jaayante ak moom Abu Bakrin jaayante ak moom ci noonee la ñu jaayante ak moom mu njëkk fii jiite xeet wi Abu Bakrin nag bu mu njëkkee toog am na benn xatar benn danger boo xam ne mi ngi doon yootu dina ñëpp feeñal si ak yolo moom mu feeñal si ak ak teng ak dëgër mooy li ñuy wax murtadiina yi sansalam dafa faatu jazira arabi bi péninsule arabique bi ñëpp ñoo went nee nañ ba mu des waa taarif ak waa banu tamim bu esoo ñaari jur yooyu nee nañ képp kuy naax ci jazira bu weddi nga bu yemoon foofu tax sax mu tane waaye dañoo weddi ba noppi boolees nag di woote ak yonent loolu la ñu xuróobu ridda xar bu riddati xare yooyu ba mu amee daa fekkoon ku ñu wax Usaama ibn Zayd di doom ci Zayd ibn Xaarisata sansam yebaloon ko laata muy faatu ne ko demal Sham fa ñu reyoon sa bàyyi nga dem maa la yemal saxaaba ne Abubakrin wóorul am na la ñuy yoot bàyyi ñu yebal am ndaw mu owaat Usaama mu ñëw na ñëw fekkul sax mu dem waaye na na toog sax fi ñun Abubakrin mu ne leen sans salam de moom ay soxnaam ñun suñu yaay ummahatul mu'minin bu fekkoon sax ab till daa ñëw di ñëw seen tànk yi di ko yëy di ko lekk man Abubakrin du ma delloo si waat jëy su Usaama armée Usaama bi sans moom moo leen yebal man du man maa leen delloo si mu mu woote ba mu wootee mu yeble ngir ñu jàmmarloo ji ak ñi weddi woon yonent bi ginnaaw bi mu faatoo ñi nga xam ne dañoo murtad ba ci Makka weddi woon nañu Makka ku ñuy wax Suhayl ibn Amr bàyyu saxaaba la mooy mujj naa tuub bokkoon ci noon ya jàpp nañ ko Badar ba Omar taxaw naan damay wekki bëñam sansam ne ko déedéet man duma soppi mbindum kenn yàlla du la bind mooy sopp seen mbind Omar kii di dama sam taxawaay boo xam ne yow Omar dina sedd sab xol moom Suhayl ibn Amr moom moo taxaw ca Kaaba ga mu ne yéen waa Makka li leen di yoot yéen a yéen a ndar gën a yaafus ci nit ñi yéen yéen a yéen a mujjee nangu yonente bi ba noppi bëgg ko njëkk a weddi bu leen nangu loolu képp ku fi weddi yonente nañ daas jaasi dagg sa bopp Suhayl ibn Amr ba muy taxaw ku ñuy wax doomu Abu Jadal mi ngi taxaw ci wetam euh, gouverneur ba Xattaab ibn Usayd moom ba coow la amee moom daanaka waxu ci ndax boobu ne moom it dafa nekkoon ci danger nga xam ne kon jasira bi ñëpp weddi nañ ba mu des waa Makka Abu Bakr mu ba mu yeblee ma nga yebal benn général boo xam ne l'islam fu mu yegg ci Sham ak Iraq foofu ñu tudd ko si yàlla nag may ko mu bokk ci waa ahlu badrin waaye nag borom ngëne la ndax saxaaba la kooku mooy Xaalid ibnul Walid sayfullahi almaslul mu utta am na ñaar ñaar ñu fa shahid ci waa ahlu badrin ak ku leen ñetteel Jaxfar Abdullah ibn Rawaha ak Zayd ibn Harisata buñ ca tollee nañ si ñëwaat Xaalid ba mu demee Yamaama lay mujje Yazid ibn euh, euh, Ikram ibn Abi Jahl jiitu na ko Xaalid moo war a ñëw renfort ko Xaalid njëkk na fu ñu wax euh, Buzaaxa ak bu ut tax kon ñu ngi toll ci xilaaf Abu Bakrin As-Siddiq bañ layalee ñoom murtadu ne ne duñ génne asaka gannaaw yente faatu na duñ joxeete asaka julli sax mën nañ ko def waaye bu joxe asaka ak bëgg na leen alxuraan dafa ne xus min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum sa tuzakkihim bihaa kon leer na asaka moom loolu génn la mu yebal Xaalid Xaalid kon dem na ba muy dem daje naag euh, ku ñu wax Maalik ibnu Nuwayra daje naag ku ñu wax Tulayxa al Asadi ibnu Xuwaylid daje naag ñoom ñoom it am na ay jëmm ñuy tudd fii buñ ca tollee am na ñoo fa ci waa Badr yu ne yi yamaama la mujje moom xaalit ci ku ñu wax Musaylamatul Kazaab Musaylama Musaylama nee nañ àndoon naag waa Banu Xanifa fa mu bokk waaye ak siwul dafa ñëw mu ne leen man maa leen di teel seeni waruwaay maa leen di koy wuttul sansam laajte na ko nag ana yi ngeen àndal ñu ne ko ma nga fa mu ne leen moom de bokk bokk nekkul gi gën a yes ci yéen Musaylama jël wax boobu moom it jàpp ne rek ak ngëneel la ci moom muy woote ak gëneel doon wax ko mu doon dëgërlu kon waa banu xanifa bañ jooyante yonent bi saa dem nañu bañ demee xare am na fa xale bu ñu wax yamaama kon benn benn ya fa daanu shahid dinañ ci ñëwaat ci waa Badr yu ne yi ngir bañ a génn euh, kii bi mawdox bi sujet bi ginnaaw yamaama xaal dem na Iraq ginnaaw boobu dem na Sham kon xew-xew yooyu. moom mooy li ëpp solo ci dund Abu Bakar as-Siddiq kon bu ñëwee ci Omar al-Faruq mu timmu zawil islaami yow ma hada miiman bihi kaanal islaam ishaaru Omar moom moo ci topp ci ñi gën ci xeet wi gannaaw Muhammad Abu Bakrin moo ñaareel mu nekk ñaareel xulafaa bi Abu Bakrin ba mu faatoo moom moo tegtale moom moo junju ne nañu fal Omar xalif sama ginnaaw kon de moom moo dëgëral na lislaam moom moo mottal lim gi di ñeent fukk lan mooy ñeent fukk am na saxaaba yu jaante woon nekk daara arxam bañ fa nekkee sansalam di leen gaaral lislaam di leen yee ci seen diine Hamza jébbalu na Hamza mën na ci ñëwaat ba mu jébbalu ñetti fan lañ si teg Omar jébbalu Omar ba muy jébbalu nag moom moo leen moo mottal lim bi di mii man mu di ñeent fukk ci saxaaba yi bi taxasasa diinullahi muttafihan lawu fadaayu an hakkalat afkaaru jébbalu ba jël moom amar lislaam am ci ak ndëgër laay bi xaxtasa diinal Mustafa lislaam am ci ndëgër laay kon kooku moom mooy abu xafsin alfaaraw ko waxool mbashir bi ku la xëy na Umaru sayyidna moo tamit xëy na kul muslimi moo di ndëgër laay bépp jullit alal wasir sayfil bashir yi moom nag jaase moom daa gaawoon ci bocc ko xëy na loolu moo tax sëñ Tuubaa wooy ko fii say sayfil bashir yi redal xadiri mu del xadaari Omar bokk na si ngënee lamit moom sens nee na ko yow Omar fépp foo jublu dëgg ma nga fa fépp foo jublu dëgg ma nga fa bokk na si ay kéemaanam wa min karamatihi baxsu baxsul kitaabi ila nilin tawaqaf somal maaw mbidraaru Omar ku ñu wax Amr ibn As ba mu demee fële aada bu mu fa seetlu woon mu yónnee bataaxal wax ko Égypte daa am benn déeg bu fay yool bu ñëwee woowee niil niil dañ daan def at mu nekk ñu jël benn xale bi jigéen boo xam ne jànq la ñu tàbbal ko ci géej bi joxe ko lu ñuy wax sacrifice daal jox ko ñoom dañuy woy rab rabu géej bi muy niil Omar ba mu yëgee ba mu yëgee lool bataaxal xam ibn As ba mu ñëwee moom it daal jël bataaxal ne Amr dama nga tàbbal ko ci ndox mi mu ne yow niil bu fekkee yow ci sa ndigal ngay wéy nag bu yeboo nga taxaw bu fekkee nag ci ndigal yàlla ngay wéy bu yeboo nga wéy nga dem nee nañ keroog am na ibnu as jëlee kii ba bataaxal ba sànni ko nee na niil ba ak mooma fees na fees koo xam nee nañ mosuñu koo fàttaliku ci ci ci ci taarix ci histoire dégg dégg bi daa ba ba fees bay tuuru bokk na ci tawxid bu bu mu taqawoon wéetal yàlla ko yemaleeg dara moom Sadiatou Ridwan nee nañ moom moo ko gorlu waaye xëy na loolu wérut wax nañ ko rek ña jaayante woon ci ronu garab ba nee nañ moom moo ko gor laqad radiyallahu anil mu'minin isra yubayihu ndax tax sa shajarati garab boobu Omar nee nañ moom moo ko gorlu ndax daa am ñu fa doon dem di ko barkeeloo di ko barkeeloo euh, moom it Omar nee nañ am na benn yonent boo xam ne moom lañ mujjee suul ci kaw suuf boo soo yonent yàlla Muhammad am na ku mujjee suul ci kaw suuf ku ñu wax yonent yàlla Daniel yonent yàlla Daniel dañoo ab Musa al Ashari moom moo dem ci foto xaj yi mu nangu dëkk bu ñuy istaxaar bi bu ñuy istaxaar mu fekk fa ñuy barkeeloo benn jëmm mu laaj ñu ne kii ab yonent yàlla muy Daniel ñoom it bañ ci israiliyaat yi xam nañu kooku ab la alxuraan tudd ko waaye nabiyullaahi la Omar nag bi mbir mi daal jaaxalee Abu Musa al mu ne ko léegi nag bàyyil sigaare daf la ñuy def ba guddi bu guddi jotee nga gas fukki bàmmeel ak ñeent nga suul yow la ca neex ba ca def màndar bu ca def dara te nga dem moom war neen guddi ba mu jotee euh, moom kii Abu Musa al-Ashari ba mu jotee mu woote soldat sa ñëw gas bañ gasee gas nañ fukki kàmb ak ñeent benn ba lañ suul yenn ci yàlla dañeel ñu dem ba noonu nañ bu ñu xëy see ñëw ña doon siyaar seeg euh, barkeelu si bañ gisee ak euh, buñ gisee fukki bàmmeel ak ñeent yi am ak jaaxle nee nañ faram jaari moom bàyyi barkeelu bi ngir Omar yooyu moom da ci ànd toon dal bokk na si photo xaatam danañ siñëwaat xaadisiya buñ tollee ci Sa'd ibn Abi xaas moo ko jiite woon euh, bokk na ci photo xaatam lu ñu xaadisiya nangu buñ nangu saam ñoom jullit ñi nga xam ne moom moom la ñu wax naan moom mooy ngañaal bi gën a am solo bu julli ñi gañe saam bu ñëwee si Ousmane Ibn Affan Ousmane kon moom it borom génneel la ndax nee nañ moom kese moo ma mës a denc ñaari doomi yonent yàlla si kaw suuf moom kese moo ko mës a am jëmm ju mës a denc ñaari doom yonent yàlla nee nañ moo ko mës a am moo di Ruqayya ak Ummu Kalsum Ousmane nag ñu ngi koy lim xëy na dana am ñu am ñu siy dégg waaye du dara lu dul teewutoon Badar waaye nag moom sans jox na ko yool ga ak màng ma ndax soxnaam suñu ruqay moo feebaroon ruqay bint rasul sansal ne ko toogal ca moom nga koy nga koy wutu nga koy taxawu wa fi man man kaxa binta irai sulaha nuuri xis na aflaha bi xaatiku li ma sam kon moom Ousmane moom rek moom ma mësa de ñaari doomu yonent yàlla ci kaw suuf loolu moo waral nuuri ni borom ñaari leer yi dafa denc ñaari doom yonent yàlla si kaw suuf am na ñu tamit dafa boolewul ñaar yi da daan wittar wittar bi mu mu si daan jàng alquran nee nañ daa boole ñaar yooyu ñu naan ñu ko si wooy nuuréy ni moom Ousmane it bokk na si ay ngëneelam benn xare bu ñuy wax euh, jaysul usra jaysul usra jaysul usra baata nabi ila fajjin yarumulahu ridan minllahi za taftili ku baaru jaysul usra daa xawoon metti lool ndax ñoom jullit yi waa Sham la waroon dajeel nee naa leen ñaari buur yi ñoo ëppoon doole si kaw suuf waa Faris ak waa Sham ba ñu waree dem tukki bi sore gi ak la leen di xaar moo tax yonent bi ne leen ci waa Sham lañ jëm na ngeen waajal ba leen ko waxee bés boobu képp kuy naafeq xarit tabu fay fesal nga sam naafeq am na ñu rocceek woon dem ngir bëgg a faat baqan yonent bi waaye bés boobu képp kuy naafeq demoon nga euh, kéewoon nga wuute nga bi saa sallam ba mu waxee loolu nee nañ mu wote ne lu waaye am rek na dajale ñu waajal armée bi ñu dem moom Ousmane nee nañ ñu waajal la boo xam ne man na junni lii di giléem lii di ay fas ak seen wattaay bu ko ngi jaaseeg lépp ba mu ñëwee jox ko yenente bi saa sallam ci la ko ne Ousmane bés ni que tey mënatoo def lu lu lu yàlla lu naqar yàlla bés ni que tey yàlla gërëm na la gërëm boo xam ne mënatoo def la ko naqari yow Ousmane mu tëdd si jàkk ji fanaane di ko ñaanal ba bés ba ba fajar ci loolee ma ne ko fii bi nabi Ousmane yasfan fii safina alfan wa kullu xaquhu naaru ngëneel boobu moom moo ko may sansalme ko yàlla may na la nga ràmb soixante mille jëm juróom benn fukki junni jëmm yoo xam ne saware yooyu na leen yow Ousmane bés bañ leen ràmb kooku moom mooy seen daal mu jàmmaloo Ousmane man xat xatalu wa isan yuratal kidaa muxsil ak sami moom Seydina Ousmane ak dañ koo faat sansalam ba mu koy dikk àjjana da ko ne ak yëpp natt boo xam ne yow dana la dal yow Ousmane ajjana ñeel na la waaye dana am natt boo xam ne yow Ousmane dana la dal kon fitnatul kubra dana ci ñëw benn benn Ali ibn Abi Talib Ousmane euh, ba ba mu fi jógee dañ ko faat àdduna lëndëm këris bi mu lëndëmee li ko waral mooy ñee ay tooñkat lañu jóge nañ Bushra jóge nañ Égypte ñëw nañ jóge nañ Kufa wër Ousmane tëral seen pexe ba rey ko bañ ko rey ci kaw tooñaange tamit teguñ ko fenn Zubayr ak Talha ñoo fa woon fekk nañ lépp seeni doom it ñoo doon wutu Ousmane ñoo ko doon taxaw ci ndox meeg ndax Ousmane demee nañ ba ter ko jàkka jax ne ko doo julleeti mënatul julli farata mënatul julli juma Ousmane am na benn teen boo xam ne da doon jaay foofu Madina dañ dañ daan joxe xaalis di root benn yahud moo ko moomoon Ousmane ñëw bi bi Roman mu ñëw mu ne borom teen bi euh, da da nga may jaay teen bi mu jënd ko mu gaaral ko njëg li mu jënd ko ba mu ko jëndee mu woote ne julli ni képp kuy roote di mën ngaa root man Ousmane dama ci fay kenn dara loolu bokk na si ay ngëneelam ndox moomee ñoom euh, ña doy waar ña ñu fexe nañ ba tere ko fexe nañ ba ndox sax mënu ko woon moom Ousmane nee nañ kii di umu Habiba di doomu Abu Sufyan di suñu yaay mas naa womat ak mbaam di ko yóbbul ndox ñu tiital mbaam bi. mbaam bi tiit daw ba soxna xabee ba xawee ko moom suñu yaay bokk na ci xew-xew yi xew bi ñu wari Ousmane kuréel boobu ngeen xam ne kon seenug dew jégoon na dayoo ñu teg si Seyna Alin Seyna Alin alwaris wala taddax na waris Ali ibn Abi Talib al Ali baabul ni kon moom Ali moom mooy buntu xam-xam sansal mu ne nan fekkee man ab laa moom Alioune moom mooy buntu bay àggale si dëkk bi alal xarit bi ndax dafa nekkoon jegeñaal yonent bi dafa nekkoon doomu baayam bu ndaw doomu Abu Taalib la woon laysal xarit bi ridal mujj bi maa tiqaari ba mu ne si jaamate yi am bokk na si ngëneelam sansalam ba muy gàddaay nee nañ moom moo nekkoon ci néegu yonent bi tëdd ci kaw lalam sansalam jox ko mbalaanam ne ko sàngul maa ngi dem bokk na si eh, jàmbaarteem loolee xaar gi mu xaar yonent bi wala yi burtatu xayrul xalqi mu takki an wala mu yusufu minal makaari itraaru mu jël mbalaanentub sàngoo ba ba set nga xam ne yëfari saa yu ñëw yéen loole dañuy jàpp ne sansa moo ne ci néeg bi ba bu ñëw tiim ko gàddu jaa si xàcc bañ xàccee am lu ko ne taxawal ñu xool bañ muree malaan bi muy xalin ibn abi taalib ñu poñe ko xaw nañ ko bundu xatal laaj ko waaye nangut wax bañ fa jógee dem nañ ci asmaa doomu abakrin abu abu lahab mbeñ na ko mbeñ mu metti ay nee na ba kanam bi neewi xonq waaye asmaa nee gisuma sambaay gisuma Muhammad kon anam yooyu la euh, gàddaay moom sans salam xalin kon moom moo ko féete woon foofu bi gàddaay bi jotee li waral loolee nag mooy euh, moom sans salam daa am ay euh, alal yoo xam ne dañ ko ko joxoon dénk ko ko mënta dem yóbbaale alal bi gisul kenn ku koy dee ku di xalin ndax boobu saxaaba ñu bari gàddaay nañu daanaka moom la moo fa desoon ak xalin ak xëy na benn benn yoo xam ne am na lu leen téewoon jëmm yaa ngi fii seen tur ngi fi mu jox xaalis ne ko képp ku ñëw laaj si alalam seen tur ngi nii nga jox leen nangam laa leen joxoon mën nga leen jox kon sëñ bi mu tëj mu ne asaabu rasulaay inni xadimu ko lakum fillaahi wallaahi yakla'u kon ayaa xaadimul muxtaar laa tan sax boobu fa man yan sum fal mat mat mu xëtta kon tagg bi lu mu neex neex boo ca fàttee saxaaba yi sofaloo leen ko ci rek tagg ba day des moo waral saa yoo yenente bi dana bëri lu ci indi saxaaba yi rawatina ñeent ñi kon xalin fekk na it xar bul jamal moo ko jiite woon fekk na it xar bu sifiin jëmm yi ko teewoon su biir am na xawaam ak talxa am na lu fa xewoon xar bu sifiin amar ibn yaasin am na lu fa xewoon ci jëmm yi kon ci tënk rek loolu mooy dund ñent ñi ñent ñi nekkoon ay xulafaaw kon ñu fas yéene indi jëmm yi incha allah buñ jëlee xarfu Hamza ubay ibn Ka'b Axnas ibn Xubayb Arqam ibn Abil Arqam nee nañ leen kër gi sansam daan jàngale alxuraan moom ca kër ga la nekkoon baayam moom moo nekkoon boroom kër gi baayam ak sel ma xalawoon bokk na ci xew-xew yi fa jot a jaar islaamu Hamza ak islaamu Omar Hamza ba mu ñëwee tuub ñëpp dañ see kontaan rawatina nag Omar ba mu ñëwee Omar boo fekkee Hamza euh, dafa ne ubbi leen ko ba gars yi dawee moom moo taxaw ngir dañoo yamoon ci ak njàmbaarte Hamza mu ne ne ñëw bu bu fekkee jàmm la woot dana ko fekk bu fekkee ay ay fi woot dana fekk ay na ñëw kon mu ngi xewoon këruk Arqam ibn Abil Arqam Asxaab ibn Yazid Anas ibn Muhaz Anasata mawla rasulullahi buñ nee mawla mooy ab jaam boo xam dañ ko goreel kon Anasata mi. rasulaay moom moo ko gërëm saa salaam unays ibn qataada aws ibn saabit aws ibn xawli iyaas ibn aws iyaas ibn bukayr bujeer ibn abi bujeer baxaas ibn sanlaba albara ibn mahruur eh, basbas ibn hamr bashir ibn bara bashir ibn sa'd bilal ibn rabaax kon am na ñoo xam ne romb nañ seen tur waaye mën nañ si ñëwaat ñu taxaw rek tuuti ci bilal ibn rabaax bilal nañ ko féetale buntu julli ndax jullit ñii di waa ahlu badrin dañ see am wàll julli ñaar ñaar la woon ginnaaw al isra wal mixraaj ginnaaw bi lañ ko yokk muy ñeent julli tamit moom saa salaam mu ngi doon jublu baytil maxdis ba mu gàddaayee madina ndax ba mu nekkee kaaba ga da jublu kaaba ga jàkkaarloog baytil maxdis nga xam ne ñaari xibla yëpp du ko mooy ngir ñaari bërëb yooyu bu weesoo madina mooy ñaari bërëb bi gën a sell ci diineel islaam ba mu demee nag madina baytul maxdis féete ko na le kaaba féete ko nii moo am ak jaxle yahud itam di wër naan moom Muhammad xaalafanaa ci ci lu ne moom ute naa ngi ci lu ne maa anda xiblatanaa moom ute naa ñun ci lépp waaye mi ngi jublu suñu xibla san salam di ko diis jibril di ko ko gaar naan ko waxal yàlla mu tàllal ma xibla wax ko ko xat nara taqallubu wajhaka fi samaa'i fa la nuwalliyannaka xiblatan tardaha kon moom da daan teen asamaan di ñaan ba bés mu siyaare tudd nañ bishr imlal baraax yaayam la siyaare ji woon bishr imlal baraax baayam kon mi ngi fii baraa im maxruur ba mu demee eh, ñuy waajal aw ñam tisbaar jot sans jiite julli bi ba mu jiite julli bi kër wayjur bishr imlal baraax mi yaayam dañoo julli ñaar rakk rek sëy naa jibril wàcc jox ko ndigal ne ko wëlbatikul mën ngaa jublu ji ka kaaba ka makka te nga woon ginnaaw baytul maqdis ñu walbatiku nii lañ dégmaloon ñu walbatiku jublu xibla euh, jàkka jooju ba tey tey tey ma nga fa ñu ngi koy masjidul xibla tey ni mooy benn jàkk ba nga xam ne julli nañ fa ñaari xibla yëpp jublu nañ euh, sow walbatiku jublu xibla jublu màkka kon mi ngi xewe ci këru bis ibnul bara bàyyi bara ibn maxrur yonent bi demoon siyaare ji baayam léegi bu weesoo loolu it nodd am na fu mu jaar ku ñu lay wax abdullah ibn zayd ibn abdu rabbihi mi ngi fii bu ngeen demee ci xarfu hayn moom moo ko gént dañoo yendoo xalaat ak a laajte di gëstu waaye ñu julli nan la ñuy def ba woote julli ab dëppoo amu si guddi jot abdullah ibn zayd mu gént benn malaaka bu téye lu ñuy wax ab cloche mu ne ko ndax dooma jaay lii bu ko defee julli bu jotee ñu mën koo kii ñu mën ko yëgle malaaka ne ko déedéet am naa lu gën loolu mu ne ko lan mu gaaral ko baatu nodd yi kon nodd foofu la jóge Abdullah ibn Zayd bi mu xëyee mu daw nee nañ fajar laata muy set mu daw fëgg yonent bi wax ko ko yonent moom it Bilal da Bilal daawul sori jàkka ji daawul sori kër mu wolu Bilal ne ko ñëwul waxal mu dégg Abdullah ibn Zayd ab Abi yi wax Bilal dégg mu ne ko yégal nga nodd nee nañ dañoo yëkkati nodd bi fajar rek Omar moom dafa tiiti nelaw ba dafa diri mbalaanam daw ñëw mu ñëw mu ne yent man de gént naa lu mel nii yent ne ko ah kon firnde gaa ngi nii mooy la ma waxoon sànq alxaquma xomar xomar moom fu mu ne rek fa la dëgg bi féete kon bilaal it moom it nee na daan na ko gént waaye amusoon lu ko leer kon bilaal moom moo njëkk nodd ci lislaam nodd na makka nodd na madina am na tam ñu ne baytul maxdis nodd na fa nga xam ne kon ñetti bërëb yu sell yépp nodd na fa moom bilaal kon bilaal jàll na Bishr ibn Bara Bara ibn Mahru ak Abdullah ibn Zayd tudd nañ ko ci wàllu julli nga xam ne tey boo duggee ci bërëbu jullikaay Bilal rek rek rek mooy koo xam ne turam topp topp na cax ana Bilal bi ngay digg mosoo digg ana leneen Bilal ibn baax moom it dañ ko doon neewul doole son na loolu màkk xisam moom siiw na gàddaay na keroog bésu Badar ñaari sàpp yi jàkkaarloo nañ nee nañ leen waa màkka dañ loon di neewul doole jullitu màkka ña waa Madina yëg nañ lépp ba ci waxambaane Madina yi ñu ngi doon war di laajte kan mooy diw kan mooy diw ngir fas yéene jàmmaarloo ak ñoom Bilaal ci biir xare bi mi ngi dajeek Umayya ibn Xalaf moom moo ko doon mettital biir Makka ba mu dajeek moom fekk na Umayya moom dem na ba ci Abdurahmaan ibn Xawf boobu jaaxle na boobu xare bi metti na mu ne Abdurahmaan ibn Xawf léegi yow da nga may jël def ma prisonnier boo ko defee lépp lu ma am yow yaay boroom Abdurahmaan ba muy dem fi mu nii. daanaka kii jot na nga nga li daanaka ñàkk nañ ko bilaal gis noonu yàlla bi mu ne leen noonu yàlla bi kii de bis muccee tey du ma mucc ba mu waxee lool yuuxu saxaaba yi àdduñu indi seen jaasi nee na Abdurahman da ko ne demal noo mën defal waaye man moom xamatuma ci dara mu daw Umayyad am na xalaf noonu la ko bàyyee saxaaba yi ñu rey ko kon Bilaal ibn Rabaah noonu la demee gannaaw loolu it Abu Bakrin woote na Sham ak Iraq Bilaal ne ko bu fekkee danga nga maa goreel ngir sa jëm mën nga maa téye sa wet bu fekkee nag yàlla moo tax nga goreel ma bàyyi ma ma dem jihaad si yoonu yàlla ndax daa am ay xadis yu ma ci dégg yuy feeñal nga ne lu jihaad Bilaal ibn Rabaax kon ci la Abu Bakr bàyyi goreel mu dem kon Bilaal ci dem Tamim Mawla Xiraas ibn Simax kon Bilaal tam Sham la faatoo Tamim maw laa Qanma Tamim tamit Yuhar Saabit ibn Aqram Saabit ibn Aqram keroog euh, mu ut tax mu ut tax saa salaam dafa yabale ñetti général yoo xam ne nañ toppante ku ci faatu rek nañ ci wut wuutal keneen ki Zayd ibn Haarisa tax mi ngi ci Badr yu ne bokk na cee wax lu Badr moom lañ ko yabal mu nekk ab jaam bu bu mu goreeloon ginnaaw moom euh, mu mu teg ci Jaxfar ibn Abi Taalib Jaxfar daa gàddalee demoon Xabasha ñibbisi ginnaaw Xaybar ginnaaw jaxfar mu ne bu bu ñu faatee jaxfar na abdullah ibn rawaxa toog kon ñett ñooñ nañ toppantee noonu lañ faatoo ku ci nekk bu gàddu raaya bi rek xeex xeex ba daanu sa moroom ñëw gàddu raaya ba ñetteel ba abdullah ibn rawaxa ba raaya ba daanoo daanaka dafa jaaxle xamul lu muy def ndax boobu yi dañ leen ëpp nan leen gañe jullit mënuñoo daw ndax lislaam tere na leen daw nee nañ saabit ibn aqram bii moom mooy jël raaya bi gestu di xool di xool ba gis xaalid ibn al ma ne ko xusxaas raaya anta ahlam bi xidaal mi nii ma ne ko jël raaya bi wàllum xare yaa ma ci ëpp xam-xam xaalis ne ko nu ma koy jëlee te nga bokk ci waa ahlu badr ma ne ko waaye da nga ma ci ëpp xam-xam jëlal saabit mi moom moo ko jox saabit nag bi su faatoom ci xaar bu rëdd yi ñu tudd léegi la ña wedd yoon yonent bi gannaawam ba ñuy dem busaaxa ku ñu wax tuleyxa ibnu xuwayli tuleyxatul asadi dafa yebaloon reconnaissance ne nañ dem xoole ji jullit ña ñaata lañu saabit moom it dem di xoole armée Turayxa ñaata lañu ànd ak ku ñu Xokaasha ibnu Muxsin ñoom ñaar ñëpp ci waa ahlu Badr lañ bokk ba ñu demee nu ñu dajeek ay soldaar ndeke soldaar yi Turayxa moo ñu fekk ji ma magam da cee bokk ñu xeex Xokaasha ibnu Muxsin ak saabit ibnu Aqram bañ xeexee ñu ñu rey leen bañ leen reyee am ku ci rëcc dem si Turayxa ne ko rey nañ sa mag Turayxa ñëwuñ moom topp seen tànk ba jët leen ak ay soldaar ci la rey ku ñëw Xokaasi ibnu Muxsin ak Saabit ibnu Aqram yi Xokaasi ibnu Muxsin mi nag moom siiw na ndax moom daa am benn xadis bu mu indi xadis bi la mu cay xamle mooy la ci sansal bi xamle mooy ci xeet wi gaaral nañ ma juróom-ñaar fukki jun yoo xam ne danañ faatu te deesu leen laaj dara ba xëy rek xisaab deesu leen laaj dara Xokaasi tëb mu ne yent bi ndax doo ñaan yàlla mu boole ma ca sansal mee ko ca nga bokk nee nañ beneen waay jug fële ndax ne yonent ndax doo ñaan yàlla boole ma ca Okaz euh, sansalam ne waaja si jiitu na la sax nañ ko fiire nañ ko tafsiré nee nañu Okaz daa nekkoon jullit bokk ci axlu bari ngëmam wér waajee daa nekk naafiq moo tax sansalam ba koy jugee ne ñaanal yàlla mboole ma ca ba mu ko nee jiitu nañ la ca boobu lam doon naafiq moo tax mënu ko ci woon boole ñooñee moom àjjana ñeel la leen te daanaka kenn du leen xisaab ñi ngi am saabit ibn xaram saabit ibn sanlaba saabit ibn xaalid saabit ibn amr saabit ibn xosali sanlab ibn xaatib sanla ibn xamr sanla ibn xanama saqf ibn xamr jaabir ibn abdullah ibn riyab jaabir ibn abdullah ibn xamr jaabir ibn abdullah ibn xamr boo demee xarfu xayn baayam tam bokk na ci ahlu badrin ñaari jaabir yi demoon nañ jaayante yonente bi sansam ci bay xeetoon xaqaba moo waral gàddaay bi ibn amr mi abdullah ibn amr teewoon na Badar amoon na kenn ku ñuy wax euh, Amr ibn al teewutoon Badar dañ nekkoon ay mag mu Abdullah ibn Amr ba mu demee Uhud mu ne daal euh, ñun mag ñi lépp lu ñu faatoon Badar nañ ko jotal fii Uhud nee na ñu wone fa njàmbaarte goo xam ne bés bu alxuraan daa wàcc ñoom di leen ndokkeel ak ku ñu wax Anas ibn Nadr dina yaay ci Anas ibn Malik minal mu'min rijalun sadaqu ma haddallah laa fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantasir wa ma baddalu tabdila loolu leen alxuraan dokkee la ndax nee na keroog dañ fay feeñal njàmbaarte koo xam ne alxuraan daa wàcc ñaari jëmm it dañ nekkoon ay goro taqoo Madina bokk faatu Uhud Abdullah ibn Amr ak Amr ibn Jamuh Amr nag wute am na ci teewam Badar waaye Sëñ Tuubaa indi ko Sëñ Tuubaa Abdullah ibn Amr la indi bañ faatoo yenn nañ leen boole benn xabu benn bàmmeel jaabir ibn saxr jibnu am xatik jubair ibn iyaas xaaris ibn anas xaaris na rafi xaaris ibn muaz xaaris ibn na xaaris ibn xasma xaaris ibn abi xuseyma xaaris ibn sima xaaris ibn noxman xaaris ibn xurfuja xaaris ibn xays am na aw ak xansaari ñaar lañu xaaris na suraaxa moom it faatu na badar xaaris ibn noxman xaatib ibn abi baltaxata turam jàlloo na sànq ci ngëneel waa ahlu badrin mooy bi yàlla di wax yoon ne ko nee leen booyal naa leen lu xaatib ibn amru xobaab ibn munsir xabib ibn ahswad xaraam ibn milxaan xoreys ibn zeyd xoseyn ibn xaaris xamsa ibn xumayr xamsa ibn abdul mutalib saydu shuhadaa yi mu daanu uxut xamsa yëg ba mu daanoo yëg la fa xew wax si moom moo ko faat di jaam ku ñu jubayr ibn mutxim ba mu ko faatee yëfari ñëw di cof lenn ci yaramam lu mel ni bakkan bi dañ ko xoof ak nopp yi nee nañ keroog ku dul xansala ibn ami amir laal la kii nañ la cof nañ sa yaram yóbbu julli ñaa nga yegg ca doj wa ñu ngi jàkkaarloog yëfër yi ñu ngi leen di méttital di di tagg seeni cër waaye boobu mënuñ see wax gannaaw bañ faatoo Hamza mi ca la bokk Hamza moom it foofu la faatoo kon Uhud Hamza la mais moom bokk ci ahlu badrin waaye li ko waral xëy na mooy malaaka yi lañ ko doon yër ak sang bañ ko doon sang ndax ba muy gën dem Uhud daa amewoon janaba ba ñekkee te néew ba dañ fekk mu tàmbalee am ndox sansal na neen ba muy génn daa amoon janaba moo tax malaaka yi di ko sang kon Hamza ibn Abdul Muttalib Xaarijat ibn Zayd moom moo dalaloon Abu Bakrin walbatiku may ko doomam Habibata ibn euh, Xaarijata nee na ñit moom wala doomam ak wute da si am am na si koo xam ne bi mu faatoo wax nañu dégg yétti na yëkkati na ay baatu seere seereel ko yonent bi seereel ko Abubakar seereel ko Omar Xaarijata ibn Zayd Xaalid ibn Bukayr Xaalid ibn Xays Xabaab ibn al-Arat mooy bokkoon na si ñi ñu doon néewal doole bokk si ñi njëkkoon a fësal seen gëm Makka Xabaab ibn Arab Soyb ibn Sinaan mi ngi ñëw si kanam Miqdaat ñoo njëkkoon fësal seenu jullite Xabaab mawlaahun ba xobe ibn Isaaf daa ñëw fekk yonent bi di génn mu mu ne dama bëgg a bokk si gaaw bi yant ne ko ndax jullit mu ne ko déedéet mu ne ko da ngay jébbalu ndax man du ma dimbalu dimbalu ko ci yëfër di dal ci kaw yëfër kooku moom mooy. xubay ibn isaaf xadaas ibn xataada xaraas ibn simax xoreem ibn faati xalaat ibn rafi xalaat ibn suwayd xalaat ibn hamr xalaat ibn qays xule ibn qays xalifaat ibn hadi xunays ibn xusaafa xawaat ibn jubair xawli ibn abi xawli zakwaan ibn qays zu shimalayni rafi ibn yazid rafi ibn mohla rafi ibn hundila rabi ibn alxaaris rabi ibn xays rabi ibn iyaas rifxi ibn abi rifxi ruxayla ibn saxlaba rafa ibn amru rafa ibn rafix Zubayr ibn al-Xawaam buñ si mënee sof rek Talha ibn Ubaydillah ñoom ñaar nee nañu ay seex lañu daanaka bu dul bokkuñu fuñ soqi ko jébbaloon doon dañ nañ lu ne ngir lislaam taxawaay ba ne am nañ ko ci diine shahidal mashahida kulluha ma rasulullahi bépp xare bi ñu bi xare teewee nañ ko moom Zubayr ibn al-Xawaam moom Talha waaye nag am na fitna bu jib dal ci xeet wi fi na bi mu jubee jaayante nañu xàllin ba jaayante xàllin waa Makka mu mënuñ ko dégg rawatina waa Banu Umayya tax ndax dañoo faat Usmaan Aysa ma nga Makka di umra mu dégg xibaar gi mu ne leen wallaahi la at lu ba na ko mu ne xutule Usmaan masluma man dinaa dem jotali ci deretam Aysa nag mu génn ba mu génnee julli ni ànd ak moom bañ génnee moo xalin ñu daje xare bu ñuy wax xarbul jamal kon fanweer at ak juróom ginnaaw gàddaay ban dajee Zubair ak talxa dañ demoon Makka ngir waa Makka jaayante ak xalin ñu ànd ak Aïcha day xalin ci biir xare bi xalin xëcc na ku ci ne wax ak yow mu ne talxa yow xanaa du yaay jaayante ak man bërki dem fii ci Madina ñëwaat di ànd ak yaayu julli nii euh, kii kii di xëcc na ko mu ne Talha waa Talha yow di nga sa soxna sa ginnaaw di génne soxna su ti yàlla Muhammad noo ko mëne talxa xool xool xam ne dëgg la ko wax nee nañ mu rocceeku dem ba mu rocceekoo dem ku ñu wax maroon ibn al-Hakam fett ko ci óom deret bi du sot deret bi sot ba ni faatoo noonu la faatoo Zubayr ibn al-Hawam moom it xalin xëcc ko ne ko yow bés mës nañoo waxtaan sans salam fekk ñu ñuy waxtaan bay gré tàppante sansel nañu gis naan ay xarit ngeen de mu ne ko ah nu ñuy def bokk lislaam bokkaat ci deret sansalam wax ak Zubayr mu ne ko kii daxal yi la tax taqtulanahu wa anta isan min asalimin di nga mën sa xare ak moom te bés boobu yi waa koy tooñ Zubayr ba mu déggee loolu ci la noppee ci xare ba mu daanu jël yuuxu daw ba muy génn ku ñu Amr ibn Jarmusa topp ko topp ko ginnaawu ko rey ko noonu lañ faatoo ñoom ñaar ci xareb jamal ginnaaw xareb jamal bu ñu si mënee teg Hamar ibn Yasir balaa ñu yegg si moom wala ñu jàll ba si Hamar ibn Yasir Zubayr ibn al-Hawam kon jàll na Zayd ibn al-Musayyan Zayd ibn Aslam Zayd ibn Wadiha Zayd ibn al-Khattab jàmbaaru Yamaama Zayd ibn al-Khattab rakku magu Omar la woon moom moo njëkk a jébbalu Omar xareb murtadine ba mu amee mu dem Zayd yàlla natt ko it mu faatu fa laata muy faatu am na ku mu doon wër ci gawar ba ngir kooku daa wor daa nekkoon ab saxaaba ku ñu wax euh, rajaal ibn Anf wax daa nekkoon ku toppoon yant bi rek ba jàpp ni gëm na ko mu wëlbati ko weddiwaat ko ànd ak Musaylama xareb Yamaama Zayd moom la doon wër mu ne bés ni ko tey kenn du tuddati kii di euh, rajaal ibn Anf mu rey ko ba mu ko rey it ku ñu wax Abu Maryam al-Hanafi ginnaaw ko moom it fayu ci moom rey Zayd ñu ñëw tàgg ko Omar Abdullah ibn Omar mi ñoon ci xare bi di doomu Seydina Omar waaye mënu ci woon dara ndax yamaam banu Xanifa dañ leen ëppoon ak lim feeñal fa ak njàmbaare bés boobu moom nee na jullit ñee daw daw bu njëkk ginnaaw bi nag la Hammaad ibn Yaasir taxaw nee nañ ba muy wax nee nañ nokku baa ngi dagg dañ ko dóor jaasi deret baa ngi fees xanam baa ngi fees del ak deret euh, mu ne leen ndax da ngeen di daw lu ngeen daw àjjana atafirun minal janna loolu la leen wax saxaaba yi maana ibn hadi moom ak zeyd ibn xataab mi ñoom lañ defoon ay mbokk moom moo dalaloon zeyd ibn xataab zeyd kon faatu na ci xareb yamaama euh, omar ba ko déggee mën a raximala axi zeyna sabaxini ilal xusnayni aslama qabli wastushida qabli zeyd mii de moom njëkk tuub njëkk ma shahid yàlla na ko yàlla yërëm euh, muy defaloo waxu ku ñuy wax mutammim ibn nuwayra mutammim kii di mbokkam malik dañ ko reyoon ci xar bu ridda mu tamit ne ko man ne sama mag bi di Malik ibn Wayra na mu faatoo yow bu bu sa mag bu faatoo ñëw ni sama mag faatoo man danaa ko sant yàlla ndax sa mag faatu na ma nga sawara yow sama mag faatu na waaye sama mag man euh, yow sa mag ma nga àjjana kon sa mag nii mu demee man sama mag bu demee woon noonu kon ma sant yàlla kon Omar amolooy jàmbat euh, ci la faatoo ku ñu wax kon Zayd ibn al-Khattab Zayd ibn al-Khattab Euh, Zayd ibn Haarisa tax tudd nañ ko sànq xareb Mu'ta bokk na ci ñi faatu foofu Zayd ibn na Ziyaad ibn Amru Ziyaad ibn Labid Talha ibn Ubaydallah tudd nañ ko sànq moo faatu xareb Jamal Tufayl ibn Malik Tufayl ibn Haaris Zuhayr ibn Rafi Kaab ibn Zayd Kaab ibn Samaad Malik ibn Umayya Malik ibn Duxsham Malik ibn Qudaama Malik ibn Amr Malik ibn Namilata Malik ibn Mas'ud ak ibn Rabi' ak ibn Rafi' ak ibn Xawli mu jasir ibn ziyad saa salaam ba mu ne eh, Abbas génn na waaye dañ koo forcé boo ko kenn laal man la xamil ko Abul Baxtar ibn Hisham fala yaxtalu na ko képp ko day génn ci Abu Baxtar bu mu ko laal Abbas bu bu mu ko laal eh, ku ñu wax eh, Abu fi jóge fale ne waaw ñun suñuy bàyyi nekk ay yëfër bu ndeñoo ñu ma rey leen yow sa bàyyi ñu bokk muy mucc loolu mu nekkee Omar jóg bëgg dal si kawam sansam ne ko déedéet bàyyil noonu jullit la moom mi Mujaahid ibn Ziyad moom ma dajeeg Abul Baxtari ibn Hisham ba mu dajeeg moom saxaaba ne ko taxawal kii de yonent nee na bu ñu ko laal mu ne ah ka mu àndal nag nuñ koy def Mujaahid ne eh, Abul Baxtari ne ki ma àndal de mënuma leen ko jébbal da ngeen may baal baal ko wala ñu jàmmarloo bañ jàmmarloo kon ku ñuy wax Mujaahid ibn Ziyad mi moom moo rey Abul Baxtari ibn Hisham mi ngi àndoo nag ku ñuy wax Junaad ibn Maniha ci yëfër yi moom Abul Baxtari kii moo leen rey mujjat ibn ziyad marsat ibn abi marsat euh, azane laa yankax ila zaniya aw mushrika ci moom la wàcce mubashir ibn abdul munzir di mbokk ci abu lubaaba muharid ibn amir muzahi ibn rafi muharid ibn nadlata muhammad ibn maslamata gouverneur kuñ si mataan feeñal ak njàmbat rek seyna omar ci moom la lay yebal nga lijjanti ay mbiram moom muhammad ibn maslama miraar ibn rabiix ak xilaal ibn umayya tax ak Kaab ibn Malik ñoom ñoo wute woon xare Tabuk ah ala salaas la seen xulifu ñett ñooñu kii ca la bokk ki ñu wax Miraad ibn Rabiix Hilaal ibn Ubayd kam Kaab ibn Malik xadis bi ñëw nag yaatal na ci waaye waxtu wi fi mu toll nii tënk nañu maxal ibn Munzir Muhammad ibn al-Haris Musab ibn Humayr faatu na Uhud moom la yent bi yabaloon mag Madina ngir mu wo ci lislaam mu sab ba mu demee ci xàqa ba ñaareel ba bu muy ñëw ci ñetteel ba tuubal na mboolem a munawara nee nañ madina képp ku fa képp ku fay xëy tuub tuub nga kër yépp jébbalu nañ mu ngi jaar ci loxol ki ñuy wax Musab ibn Umayr mi ngi faatoo Uhud mi ngi faatoo Uhud Milla ibn Hamr mas euh, Mahbat ibn ba Mahbat ibn Qays Mahbat ibn Habbat Muhat ibn Hubayd Muhat ibn Hawf Miqdaat ibn al Aswad al Miqdaat turndoo sëñ Miqdaat moom it ak njàmbaar la woon keroog ba yonent boote ak diisoo wax bu sii wax na ko dafa ne yonent bi xare bare teew na dem jot na waaye nag ñun de Moussa la ko xeetam waxoon ñun duñ la ko wax Moussa ba mu waree dem nangu madinatul na aw xeetam dañ ko ne isab anta wa rabbika fa qaatila inna hahuna qaahilun aw xeetam dañ ko ne demal ak sa yàlla ngeen dem xare ñun fii la ñuy toog ndax sa aw xeetam dañu xool xool dëkk bi gis fa ay géant ay gandi maami nit ñu ne ñu duñu dem fii la ñu toog ñun daal nan nan la ko la madaamu fiha ina fiha qawman jabaarin ñun daal duñ fa dugg li fa xeet waa ngi fi duñu dugg yàlla nattu leen juróom benn at ñu gëlëm ko mu mujj ñoo dugg si dëkk bi ku ñu wax Yushah na noonu moo nangu dëkk ba léegi nag mextaat mu ne yant bi ñun de lañ leen lay wax mooy isab wa anta wa rabbika faqaatila inna ma'akuma muqaatilun àndal ak sa borom nga xare ñun danañ ànd ak yow xare ji lu la féete kanam ginnaaw danañ ko dogale moom Miqdaad taxawaay boobu la am Muawis ibn Xafraar Muawis ibn Amru Mas'ud ibn Xaws Mas'ud ibn Xaldata Mas'ud ibn Rabihat Muawis ibn Abdi Saad Mas'ud ibn Saad Muawis ibn Xafraar Muawis na Jabal kon fukkeel bi moom it ci waa Sham ña nangu joon Sham ca la bokk Muawis na Jabal moom it lu ñuy wax taawun Muawis moo ko fi jëlee benn peste bu fi jaaroon armée Sham ba 36000 la ñu woon. nee nañ vingt cinq mille ba lu ko ëpp ci lañ faatoo Muaz ci la faatoo Abu Ubayda ibn Jarrah mi ngi ci dàkkantali ci la faatoo ak ñu bëri ci xeet wi moom Muaz ibn Jabal Muaz ibn Mahis Muaz ibn Hamr Mahda ibn Salih Mistah ibn Asasa kon xew-xew xadis ifki ifki bi alxuraan ci kii la wàcc ci kii la wàccoon wala ya'tali minkum ulul fadli was sa'a moom mbokk Abu Bakrin la woon da doon tuumal yaayu Aïcha ci li xewoon digganteem ak Safwan ibnul Mu'attal Safwan dogaale na Aïcha yóbbaale na ko bañ duggee waa Madina topp leen ñaar ñi kenn muccul si moroomam ñaar ñi xamante nañu tuumaal ko njaalo ba alxuraan wàcc setal Aïcha mistax mistax mi nag moom moo ko Abu Bakrin la woon ab Bakrin man la ma ko daan defal la koy bax alxuraan wàcc ne ko mukk la doon def bu yeboo nga yokk ko ndax tuuma gi wàññiwu leen dara da leen yokk mistax ibn asasa maan ibn hadi munzir ibn muhammad munzir ibn qudabat munzir ibn hamru mulayd ibn wabrat nawfal ibn abdullah noxay ibn hamru noxay maan ibn hamru saaxibul masaax nekkoon ko bëri fo bari bëri kaf lool waaye nag daan na reeloo yonent bi bokkoon na si xisaam mos ñoo dem Sham moo ku ñu wax sooy bi ibn harmala mi ngi fii ci ahlu badrin ak abu bakrin waxtu mos dara jot mu ne man damaa xiif ab euh, kii sooy bi xarma la moo yoroon seen xaalis seen xaalisu yóbbal mu ne ko xaaru ba Abubakar ñëw mu ne ko duma ko def jëndal ma lu ma lekk bi ko xiif bi sonalee nee nañ mu dem xool ñu doon jaay ay jaam mu ne ñëw leen am naa jaay jaam buy jaay mu ñëw ne leen mi ngi nii kon sooy bit am na xarmala amul lu dafa toog di ñëw song ko yeew ko mu ne leen dóor leen bu mu wax làmmeñam daa ñëw buy wax di leen baab ñu yeew ko yóbbu leen ma njëg li ñu jox ko njëg li mu dem jënd lu mu lekk Abubakarin ba mu ñëwee yam ca muy jëfandikoo mu ne ko ana sooy bit mu ne ko sooy bit de jaay naa njëgam ba koy lekk bu yeboo nga dabu ji ko boo yéexee ñu jaay ko jàllale ko Abubakar Ndaw topp ca laajte euh, ña ko jëndoo ñaata lañ koy jënde ñu wax ko li mu jëlaat xaalis bi fay leen delloosiwaat ko kon kooku moom mooy Nu'aymaan ibn Amru sëñ Tuubaa meen ak zaraafax borom caaxaan yi noonu la ko melal foofu Nu'aymaan ibn Amru Nasr ibn al-Haaris Nu'aymaan ibn Hasr Nu'aymaan ibn Maalik Nu'aymaan na Abi Xuzayma man ma Nu'man ibn Sinan Nu'man ibn Abdi Amr Safwan ibn Wahb Suhayb ibn Sinan ar-Rumi bi muy tukki waa Makka dañ koo dab ne ko taxawal doo dem yow bi ngay ñëw Makka dara dara amoo ko tus amoo ko ñu koy ar-Rumi moom Romain yi dañ ko jàppoon ba muy ne xale daf ko jaam ñu ne koy bëggee ñëw Makka amoo dara doo dem mu ne leen léegi mën naa dem waaye téema leen bàyyi ak sama alal ñu ne ko ay wax mu leen kaay ma wax leen fu ñu ko denc mu wax leen ko mu ne leen fii lañ ko denc bu ngeen demee ngeen jël ko alxuraan wàcc wàcc si moom wa mina naas man yab man yab man yashi nafsuhu ibtiqaa'i mardaatillah wallahu rafu la ibaad alxuraan ndokkeel ko ci aaya boobu kooku woon moom mooy Suhayb ibn Sinaan ar-Rumi dam rata ibn Amr Dahaak ibn Haarisata Dahaak ibn Abd Amr Haamid ibn Umayyata Haamid ibn Bukayr kon ay magarak la na bu ibn yi ay magarak lañoon ñoon Omar bi muy gàddaay ba muy naan képp ko képp ko bëgg ñu jërim loo képp ko bëgg sa soxna tënj la ñii ñoo ko toppoon ndax ñii baayam alxatam moo leen góoreeloon ñoom Hamir ñoom Iyas ibnul Bukayr ñoo ko Omar ñoo àndoon gàddaay Hamid ibn Rabi'ata Hamid ibn Salama Hamid ibn Fuhayra tudd nañ ko sànq Abubakar ba muy gàddaay moom moo ko eh, gunge woon Hammar ibn Hazm Hanqil ibn Bukayr Asib ibn Hadi Asib ibn Qays Asib ibn Sabit Habbat ibn Bishr Habbat ibn Qays Habbat ibn Aisha Habbadat ibn Hassas Habbat ibn Sami Hammar ibn Yasir tudd nañ ko léegi kon xarbul Siffin Ammar dafa génn ànd ak Xaalid Muawiya daje Xaalid Ammar nag ba ñuy tabax jàkk ji di Madina ab mur daa mos a daanu si kaw mi yonent bi ne leen Ammar mii de faatoogul tàgge ngeen ma ko waaye faatoogul la taxtul alfiyatu baqiya baqiya kuréel ba fetteerul kuréel boobu moom moo koy rey nee nañ saxaaba yi eh, Abdurahman as-Sulami Abu Abdurahman muy nettal ma ne bés boobu dafa seetlu saxaaba yonent bi Ammar fu mu ñu topp si gannaawam féete ko ginnaaw ba buñ koy rey amaat noonu lañ ko rey am na it benn jëmm joo xam ne nee na mu dafa toog nëbb jaaseem ba ba ñu reyee amaat rek moom ci la gën a jaaseem ne ah kon la ma am na kon moom ñu ngi ko rey xar bu sifiin bi Muawiya nekkee Sham ne faat nañu euh, Usmaan sama mbokk laa taxtul nafs lati xaram la illa bil xaq wa man qutila mazluma faqad jaxalna wali sultaana wala su fil qatl mu génn Muawiya bi mu génnee day xalin kon si la Ammaar ibn Yaasir mi faatoo xareb Siffin Hokkaas ibnu Muhsin tudd nañ ko firqatu naajiya juróom benn fukk junni yi nga xam ne deesu leen toppee dara Atiya ibnu Nuwayra kon ñu yeggale tur rek Ubayd ibnu al-Xaaris Hantar ibnu Hamru Habs ibnu Hamru Hadi ibnu Abi Zaxba Hafs ibnu al-Xaaris Utbaan ibnu Maalik Uwaym ibnu Saahida Hayaat ibnu Zuwayr Ubayd ibn Tayhan Ubayd ibn Abi Ubayd Ubayd ibn Zayd Ubayd ibn Aws ak ibn Abdullahi Utbat ibn Qaswan moo nagoon al ubula ànd ak juróom-ñetti téeméeri nit te nee na ñetti téeméer ay jigéen lañu woon ñu jub dëkk bi mu neen jigéen ñi na ngeen maajal fas yi rek nañ maaj bu pënd bi jógee rek danañ mën a déng-déngal xolu noonu yi nee nañ waa dëkk bi dañoo génn balee nag dëkk ba daanaka bés boo xeex amul moo nangu ubula moom tam Utbat ibn Qaswan moom moo sanc dëkk bu ñuy wax Busra Usman ibn Mas'ud moom la njëkk sul Madinatul Munawwara euh, Baqiyax bii xesma ibn Husayn Isma ibn Ashja Abdurrahman ibn Awf bokk ci fukk yi Abdurrahman ibn Jibr Abdullah ibn Jubayr Abdullah ibn Jadd ibn Jahsh ibn Rabi'a ibn Rawaha ibn al-Humayr ibn Haqq ibn Zayd ibn Mas'ud ibn Ka'b ibn Mas'ud ibn Makhrama ibn Hurfuta ibn Amr kon tudd nañ ko sànq mooy bàyyi Jaabir alxuraan wàcc na si moom it ci njàmbaaram Uhud moom it yàlla ba muy wax ak moom moom rek la yàlla may koo xam ne wax na ak moom ci lu dul kiiraay mubaasharatan day jàkkaarloo moom wax ak moom ibn abdi manaaf ibn humayr ibn sahlab ibn taarix ibn qays ñaari ibn qays ibn sahla ibn salam ibn iyaas ibn xawf ibn suraax ibn mahabat ibn hanama ibn sahlaba kon maa ngi si xamaru ibn muhaas ibn abi sahr ibn xumaam ibn abi waqaas xume saxd ibn abi waqaas ak Humayd ibn Abi Waqqas di ay mag ak rak kon Sa'd moo demoon Qadisiya euh, Humayd ibn al-Haris Uqba ibn Rabi'a ibn Amir ibn Usman ibn Wahb ibn Wahb ibn Rabi'a ibn Aws al-Fakih ibn Bishr Fawra ibn Amru Qutba ibn Amir Quda ibn Mas'un Qutad ibn Nuhman Qays ibn Mukhallad Qays ibn Muhsin Qays ibn Abi Sa'sa'da moom moo limoon gawar bi Qays ibn Sakan Salim ibn Maqal Salim mawla Abi Khuzayfa mi ngi daan woon yamaama moo ko abu xoseyfa mi ko goreloon te nekkoon ab sangam saalih ibn humayr suwayb ibn harmala jàll na sànq salih ibn qays simaak ibn sa'd sina ibn abi sinan sima eh, sa'id ibn mas'un salim ibn milhan salim ibn hamr salim ibn haris salim ibn qays sa'd ibn zayd sa'd ibn moo ko abdurahman of ñoom la moo sansam defoon ay mboq moom moo ko ne woon kaay ma jox la ku la neex samay soxna ñu xaajoo sama alal sa'd ibn rabi sa'd ibn hawla sa'd ibn abi waqas ibnu Ubaada ibnu Muaz kon ki jëmm ji la aras déng-déng woon ngir ak faatum ixtina xarsu rahman li fax de sax de ibnu Muaz euh, mu daanoon xareb euh, alxandaq mhm. ibnu saxla saad ibnu xaysam ibnu malik ibnu usman ibnu xawli ibnu zayd ñu ngi si saxla saxl ibnu rafi ibnu rafi ibnu xatik ibnu qays saxl ibnu xunayf ibnu baydaay sawa ibnu zayd sawa ibnu xuseyax moom moo jonjowoon ak jëmm yonent bi salaam ibn aslam salaam ibn saabi salaam ibn salaama suraax ibn kaxam suraax ibn hamr chamaas ibn xusmaan sujaa ibn wax hilaal ibn umayya tax kenn si ñett ñi wute woon xarib taboob waaxid ibn abdullah rab wadih ibn hamr wadax ibn iyaas yasid ibn xaaris yasid ibn munsir yasid ibn qays yasid ibn amir dàkkantali abu lubaaba abu xubayda abu xusayfa abu xusaama abul xamraai abu salit abu dujaanax moom moo doon bàkku diggante ñaari sàkk sàpp yi uxut abu daawud abu sinan abu xaqil abu ayub al ansaari moom moo ma daloon yent madinatu munawara bi sansalam ne sama xeet wan nañ ma jeex jëmm yoo xam ne danañ nangu ay dëkk ci géej bi euh, saba yarka boobu na saba jabaar kalmul ala asira moom ca la bokkoon moom abu ayub mhm. abu shiraak am nu dayaax abu talha am nu naml abu salamat abu masoon abu sabra abu mahshi abu xaalid abu xabar abu cheikh abdu kabsa abu mulayt abu marsad abul xaaris abu burdata abul ahwar abul xaysam abul yasar waaleykum salaam wa rahmatullah waxtu wi xat na lool ngeen jéggal ñu bëggewuñ ko woon nii ak li ko wër àdduna wërngal këpp déglu leen ma xibaar leen xibaar bu neex bi ak clinique waa kër sëriñ Abdoul Ahad Mbacke nekk ci dëkk bu sell bii di Touba wetu kër sëriñ Matar Mbay jàngkatu xasida ci biir clinique bi ñu fàggu leen fa wàllum dermatologie pédiatrie petite chirurgie soins médicaux laboratoire analyse médicale massage ngir defal coono yaram yi suñu mbokk soxna yi jëm ci wàllum maternité gynécologie consultation prénatale accouchement échographie bu te woo lépp ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yemuñu foofu de wàllum hygiène di wàllum cet ak cell ba képp ku fa dem di nga am mbégte ndax ndaw ña ngi fay fekk ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké dinañ la dalal tatagal la si bépp jàngoro bu manti doon ci biir clinique waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké waaye mbokk yemuñu foofu de ubbi nañ leen fa benn agence de voyage bi wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké yéen yi nga xam ne da ngeen di faral di tukki fépp foo leen bëgg a dem ci àdduna wërngal këpp mën ngeen jokkook agent de voyage bii di wóor ci Air Mouride waa kër Serigne Abdoul Ahad Mbacké képp koo xam ne sa loxo tamit jotul sa ginnaaw boo ñëwee ñu defal la ay prix yu xéewale ci fépp foo bëgg a dem ci àdduna bi ak tamit ay billet Makka ngir suñu mbokk soxna yi ba tey it ubbil nañ leen fa benn assurance ak saa bi nga xam ne foo dem ci àdduna fépp fekk ko fa ak yeneen assurance yu wéttewër ak prix yu xéewale fenn rek ngeen ko mën a amee waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke wolof ne na tur day wuyu boroom ba tax na lépp lu jëm ci wàllum jafe-jafe jàngoro yi clinique bi mucc ay bi leen fu ubbil niki noonu agence de voyage bi nga xam ne dina leen jàppale ci seen wàllu dem ak dikk ci noonu it jàppale leen bu baax suñu mbokk ujaa yi nga xam ne billet màkk niki noonu ak sa assurance bi xew ci jamono te wër àdduna wërngal këpp lépp ci waa kër sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ngeen mën a jokkoo ak ci 33 979 51 65 wala 77 573 54 31 77 573 54 31 boo leen ñëwee di ngeen fa fekk ndaw ñu leen gindi jàppale leen ci bépp jafe-jafe ak domaine bu manti doon Touba Daaru Minam Dia et frères Touba Daaru Minam Dia di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable nekk fii si Touba Touba Daaru Minam Dia et frères na ngeen amee ay portable ci ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Daaru Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèle différent dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo Orange Expresso Touba Daaru Minam Jaay et frère dañuy jaay ay puce abonnement ay puce abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi ñu bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère nekk fii si Touba 28 en face de suñu Modou gérant ba di Moustapha Dia ngeen ñëwee di fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneeni i mode yoo xam ne ñi ngi fii disponible si Touba Darou Minam Dia et Frères Touba Darou Minam Dia ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal Serigne Mountakha Bachirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu si ko mu di salle de lépp lu ñu soxla ci de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñoo am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag bi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci sëriñ Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawni kii def. maa ngi fi rek man daal dama bëgg a tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay ñu dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii ci Touba marché Maam Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu ko ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu Inde. ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lampe yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem Minam Dia et frère Minam Dia et di yëngu lépp lu jëm ci wàllu matériel portable. nekk fii si Touba Touba Darou Minam Dia et frère na ngeen amee ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru nam Dia et frères dañuy jaay ay puces abonnement ay puces abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 moo xam télé bi ñu bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Daaru Minam Dia et frères nekk fii si Touba 28 en face bi suñ Modou Diouf gérant ba di Moustapha Dia bu ñëwee di ngeen fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Darou Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fii disponible si Touba Darou Minam Dia et frère Touba Darou Minam Dia et frère ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal sëriñ Muntaxa Bachiru mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mbooleem luy door tuwaar bëgg luñ ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fale mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi فزت بزار في العذاب asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julli gi mbokku taalibe yi ginnaaw bu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si batiment de étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ko 06 240 54 907 kawniki Abdou na def Fatou maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rekk nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kaay dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii di Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lampe yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu ko ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu Inde. ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. Lustre MP, lustre cristal PM, lustre cristal GM, lustre ak ventilo incorporé, lampe lanterne 250 watts, lampe lanterne scolaire spot, projecteur, Ingelect, Legrand, Schneider, pompe d'Apex confort, pompe solaire ci ay njëg yu xéewale. kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer nañ ci bépp jumtukaay buy mottali kër ma ni kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemuñu ci des nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877. 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax. Bamba ji day dem sopp Serigne Touba day dem sopp Serigne Touba. Touba Darou Minam Dia di yëngu lépp lu jëm ci wàllum matériel portable. nekk fii si Touba Touba Darou Minam Dia et frère man ngeen amee ay portable si ay marques yu différent lu si mel ne iPhone Samsung Tecno Itel Alcatel lu si mel ne ay marque Samsung Touba Darou Minam dañuy jaay ay blindé chargeur chargeur original ay protège blindé di jaay ay coque de protection yu am qualité ay silicone ay câble moo xam marque bu ngeen soxla dañuy jaay ay port convertisseur pour mën a am seeni données ci seen biir téléphone ay casque de modèles différents dañuy jaay crédit orange Tigo Yakalma abonnement Tigo orange expresso Touba Daaru Minam Dia et frères dañuy jaay ay puces abonnement ay puces abonnement connexion orange 6 mois ba ci 1 an moo xam télé bi ñu bëgg ak yeneen accessoires yu moderne te dëppook jamono mbokk yi Touba Daaru Minam Dia et frères nekk fii ci tubaa 28 en face bi suñ Modou Diouf ba di Moustapha Dia bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk ay xale yu ambitieux te man seen liggéey ku ci mel ne Dame Gueye Moustapha Lo mbokk yi Touba Daaru Minam Dia et frère dañuy yëngu si wàllu transfert d'argent moo xam Wari Ria moo xam Joni Joni ak yeneen i mode yoo xam ne ñi ngi fi disponible si Touba Daaru Minam Dia et frère Touba Daaru Minam Dia et frère ñoo leen di ñaanal kooru jàmm tey ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy door tuwaar bëgg luñ ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax sémbum mag mi daal fi mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu فزت بزار في العذاب asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki julli ji mbokk taalibe yi ginnaaw bu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si batiment de étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06

faatu maa ngi fi rek man daal dama bëgg tabax te bëgg ku ma ci taxaw loolu rek nekk sama xel bi. ngir nga tabax rek kañ dem ma wan la. waaw fii fan la. fii la ñuy wax Kër Bamba Dieng nekk fii di Touba marché Mame Diarra premier étage showroom lampe fa lumière. fii gën a taaru ak lampam yu yànj yii di tàkkee fu ne. gis nga de kon sa jaaxle jeex na lamp yi ngay gis ñuy rayi rayi ak couleur bu ne am na yu bàyyeekoo Turquie am na yu bàyyeekoo ba Dubaï ba sax Chine am na sax exposition plomberie chaise anglaise luxe lavabo ba ci peignoir évier inox serrure luxe câble LCS miroir digital carreau bu Chine ak itam bu Inde. ciment, béton, fer, sable, peinture, étanchéité, table solaire. lustre MP lustre cristal PM lustre cristal GM lustre ak ventilo incorporé lampe lanterne 250 watts lampe lanterne scolaire spot projecteur Ingelect Legrand Schneider pompe d'Apex confort pompe solaire ci ay njëg yu xéewale kon daal da nga bëgg a wax ni fii ci kër Bamba Dieng mën nañ la fournir ay matériel ci wàllum lumière ak i lamp yu taaru te leer naññ teg ci bépp jumtukaay buy mottali kër mani kon kër Bamba Dieng daal am na solo lool. te yemum ñu ci dees nañ la taxawu ba sa kër pare ñu jox la sa caabi. fekk si leen rek nag ci marché Mame jaar fi jàkkaarloog porte université Serigne Abdou Lahat wala nga woo leen ci 76 693 23 42 wala 77 877 89 93 wala 77 922 22 44 ak waa Kër Bamba Dieng xel dalatina ci wàllum tabax.